شل قبر يبدأ من وجاهتي رسي صوم القلب ذو دار مولانا محمد ذكرنا من وقتها في البيت asalaamaaleykum mbokki soppe da baax ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen ziyaara group soppe da baax programme spécial gàmmu 2016 waxtaan ak oustaz Issa li gannaaw ba oustaz El Hadji Niang léegi ñu ngi koy sant di ko gërëm ci waxtaanam bu am solo boobu noonu ak njàngale mi ngi ci jëlee wax dëgg fa neex yàlla ñu ngi koy sant di ko gërëm xam ngeen ne oustaz Issa Coly moom moom war a ñëw waxtaanee li nga xam ne moom mooy jaar jaaru Seydi El Hadji Malick Sy di ko gërëm moom it ojom bi yegsi na waaye kon mbokk yi ñu ngi leen di ñaax ngeen déglu bu baax a baax kii di waxtaanu Oustaz Issa Coly ndax waxtaan wi am na solo trop ñi déglu ko صل وهب لي خير مختتم مولانا وصلي يا إلهي يقبل دورنا قد بينا سيرة من خيرة نذوم السلام عليكم ورحمة الله Abdou maa leen nu di la ziar di nuyu waa groupe soppay dabaax yëpp di jiital ustaas yu tedd yi nga xamante ne wax dëgg yàlla ay ambassadeur lañ ci diine ji ay ambassadeur lañ ci tariqa bi ay ambassadeur lañ ci kër gi ku mel ni Oustaz Alaaji di ko ziyaar di ko jox cëram Oustaz Demba Diop di ko moom di ko ziyaar Oustaz Góoña Bàcc moom it ak Oustaz Babacar Ibu Saaxo ak ñoom Oustaz Jibril yëpp Oustaz Moustapha dañoo ne woon ak ñu waxtaane lenn ci dund Seydil Hadji Malick Seydil Hadji Malick dundam lépp mooy dund yenent bi ndax Seydil Hadji Malick radiallahu taala anhu mooy modèle réew mooy ki nga xamante ne moo defar réew ndax mbokk yi boo xoolee mbaax munta weesu li Seydil Hadji Malick def doylu xam-xam moroomam siiwal ko ci àdduna bi loolu mbaax munu ko weesu xoolal Seydil Hadji Malick taalif na ay téere yoo xamante ne moo gën a riis burdu junni yoon laamiya miimiya nuuniya lam ca wax ci yeneen bi lépp mu lem teg fësal mbind ko xamante ne bokkul ak moom tariqa imaamul buseyri imaam sazali ko jàngal imam Sazali tariqa Sazali la bokk waaye Seydi Hadji Malick mu baax ma mën a yaatal mën a dund démocratie siiwal fi turu imaamul Buseyri siiwal fi téere imaamul Buseyri ba àdduna planet bi yëpp di ko way mbokki kii moo baax mbokki kii moo ñàkk iñaan moo tax bëri na ku mbébétoon ngir dajeeg Seydil Xaaji Malick mu doon sëriñam bay na si ndax sëriñ Babacar si dafa wax ni kull imri in yaxwi muna bi likaa ihi wa likaa uhu yooman fa minxatul alikin sëriñ Babacar si dafa wax ni kulli imri in bëri ko xamante yex wi mun a mbébétoon na ngir dajeeg alaaji malik mu doon sëriñam waaw mu ne bi likkaa ngir daje alaaji malik doon sëriñam mu ne wa likkaa uxu yooman dajeeg alaaji malik ci jamono mu doon sa sëriñ du alal du njàmbaar fa min xatul malikin jagle yàlla suñ borom la ñun yëpp yàllaa ñu séddee séddee xaaji malik xam nga Maodo da ubbi say bët xool ñi mu defal ñi mu réalisé boo koy tekkili keneen xoolal li Maodo defar ak kooka la mu defar Maodo lan la fi def Maodo la yonent bi daan def la fi def yonent bi ay jumaa la doon samp tubaab bi ne fii làmp islam du fi tàkk làmp tarika du fi tàkk alaaji Malik ne dinaa fi taal làmp diine gi dinaa fi taal làmp sariya gi ak làmp tarika gi fu tubaab samp cathédrale Seydil Hadji Malick samp fa zawiye ñetti jumaa ñoo gën a màgg ci jumaay ne ci àdduna bi mooy masjidullahi haram ak masjidul nabawiya ak masjidul aqsa ñetti jumaa yi yeneen bi ne daganul nit gàddaay ak jàkk lu dul ñetti jàkk yi Seydil Hadji Malick samp fi tam ñetti zawiya bu nekk taxaw benn ci yooyu jàkka yi samp zawiya Ndar samp zawiya Tiwaawan samp zawiya Ndakaar bii taxaw masjidul Haram bii taxaw masjidul Nawawi bii taxaw masjidul Aqsa kii mooy Seydil Hadji Malick kon mbokk yi ñi Maodo defar rek doy na sëkk xam nga Serigne Aline Gueye dafa wax ni Serigne Aline Gueye non góor gi Xadi Touré dama juum góor gi Xadi Touré dafa ne kam abidin zahidin kam alimin wariyin kam salikin wasilin lawlaaka makaana mu nekk am bëri na abidin ku jaamu yàlla ba yàlla gërëm ko alaaji malik la zahidin bëri na ko dëddu àdduna ba nit ñi sopp ko alaaji malik la nga sëriñ buy xëccoo àdduna ki taalibeem duñ ko sopp alaaji malik dafa dëddu àdduna te jekk woon ko lool kam alimin bëri na boroom bu jàngale ak ba zalta maalan wa elman yulli nga xam-xam def ko ci doomu aadama yi dugal ko seeni dënd yulli nga sa alal jox ko jaamu yàlla yi kooku du kenn ku du siidil xaaji malik mu ne ko xam war yi in bëri na ko sàmm xam nga moo tax doomam ba nekk ci ginnaaw baayam Pape Mansour dafa ne sayxun taqiyun laa yuzannu bi ribatin alal istiqaamati billahi maan dama jum dafa ne min zikri sëy in aalimin mutawarri in dafa ne min zikri ci fàttaliku mbaa ci tudd ab sëriñ aalimin borom xam-xam la xam nga doon sëriñ yomb na waaye doon sëriñ ba pare teg sa tànk ci chéré booboo jexe mu ne sëy sëriñ la dafa ne min zikri sëy ci fàttaliku ab sëriñ aalimin boroom xam-xam bu te jàngale ko dund ko waaye yemu ci mu ne war yi in ku sàmm nit mën na am xam-xam te du sàmm te Sidil Hadj Malick bëri na xam-xam Sidil Hadj Malick ku sàmmoon la aadal anaam na jaamu yàlla yépp li ilaahi moo tax Sidil Hadj Malick ku sàmm la woon Sidil Hadj Malick borom xam-xam la woon kaan xudbatu fi diin roykaay la woon ci diine wa xurwatu fi taat buddin jaam roykaay la woon ci jaamu yàlla ndax lu tax Siraaj Malik guddi gu nekk da ko doon taxaw ba fajar moo tax ñu ne góor gi góor gi sow ca dagana Ablaay soow ca daggana xam nga moom ci tariqa xaad yi yàlla nekkoon feesoon dell ci xam-xam te du guddi ñu nekkoo ko pour nga mën a mos yàlla foo nga dem ci góor guñ naan Seydil Hadji Malick ci moom rek nga mën a mosee yàlla gis nga ba mu ñëwee Sëriñ Mal ne koo bàyyi ci la nekk Maodo di ko jiital waaye xam nga lu ko jaaxal saay ko Maodo ne jiitul bu kàbbaree moo dooy nekk ci kanamoom benn bés bu ñëw mu ne du ma jiite ñu ne ko lu tax mu ne man mënumaa jiite ki may jiit mu ne saa ma ne allahu akbar Maodo sama ginaaw laa ko waxee sama kanam lay toog mu ne kii amul imaam ñu ne benn bis sëñ Malick julli yu mu doon julli guddi yi ba Abdoulaye Sow dafa ñëw sëñ Malick kabbar di naafile daal sal nag ci ginnaaw kabar ne ci ginnaaw mu Seydi malik kaamil gi la doon naafile bi ñaare rakka bi demee ba fajar gi rek waa ji xar taxawaay gi yàgg jékki-jékki am lu mu dégg baab laa saw daal di daanu Maodo ba mu sëlmalee geesu gis baay Ablaay Sultaanu mu ne ko sang bi lu xew mu ne ko dama doon roy sa ginnaaw di naafile Siraaj Malik ne ko yow ba nga kàbbaree say tànk ci kaw sajaada bi la yem man ba ma kàbbaree samay tànk bëtti na juróom-ñaar asamaan yi malaaka yi tiiku allahu akbar kenn Siraaj Malik moo tax mu ne ko kam saalikin bëri ko suubu waasilin jokku lawlaa ko bu doonuloon yow siidil xaaji malik maakaana gaay duñu tal bay gàmm moo fi dundal gàmm moo fi siiwal gàmm moo jàngale tasaare moo yar yar kenn du siraaj malik kon xam naa comme dañ koy toppee nii ñuy benn par benn indil leen Sidil Hadji Malick ndox donte ñun sax xamuñu ko waaye ñu xam ne képp koo xamante ne du sa sëriñ bëggoon na nga Alaaji doon sa sëriñ te yàlla dogalu ko ñi fi wax ñëpp daa am lu ñu yéene woon seen sëriñ te nekku seen sëriñ te loolu yàlla defal ko Alaaji Malick te sëriñ Malick ñëpp a way ñëpp a ko way lenn am ñii siisu nëbb li seen sëriñ bind ci Maodo mais doo dégg ñu bi Maodo demee ci diw waaye bi diw ñëwee ci Maodo rek ngay dégg kon yàlla nañu yàlla ba dégg ak وأتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا